wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aazani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax a baax mboolem ñu nekk ci barab bi santal Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbali ko ci dellu siwaat sunu waxtaanu fajar tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ak ñaar ci téere bi ñu bokk di aljaami' lissunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi abdillah li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin alqayrawaani almaliki raxmatullahi alayhi ñaan sunu boroom tabaaraka wa taala mu wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy bas-bas sunuy wax nar yi continuer rek ci régal yi nga xam ne dañ koo teg pour jàngale li nga xam ne moo di mën a dégg turi yàlla azza wa jalla ak i melakaanam démb ñi nga doon leeral ci ne sunu borom azza wa jall ay melakaanam yépp daa doon yoo xam ne yu mat la muy ñaareelu régal bi bu fekkee melakaan lenn ci ak eh, mat nekku ca kooku sunu Boroom tabaaraka wa taala jaaduwul ñu koy melal yàlla azza wa jalla ndax loolu wàññi sunu Boroom tabaaraka wa taala ak ayibal ko te loolu dafa xaraam ci képp koo xam ne ab jullit nga bal sax koo xam ne dafa mat ak ku wàññi ko ñoom ñaar nga leen di comparer loolu ci boppam rek tooñ la ayibal la ku mat ko waxuma la nag maanaam nga koy jéem a wàññi moom comme ci misaal moom ma ci doon joxe alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu ida qila inna sayfa amda min al asa ñëpp xam nañ ne jaasi moo gën a ñëw fuuf li xam ne moo di moo di aw yat kon kuy jéem a comparer yat ak jaasi naan jaasi day moo gën a ñëw yat kooku la shakka ci ne da ngaa wàññi daraja kon diggante boroom asamaan ak suuf jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kon kooku comparé ko ak mbindeef loolu wàññi sunu borom la jalla wa ala te jaam bi war naa góorgóorlu kem kàttanam wattandiku ko su fekkee nag melakaan wa nekkul melakaan woo xam ne dafa nekk melakaan wàññiku ci anam gu nekk waaye mën naa nekk melakaanu mat ci ab côté nekkaat melakaan wàññiku ci ab côté su boobaa nu ñuy def kooka kenn du ko saxal ci yàlla noonu rek ne daa sax ci yàlla carrément ba faaw waaye kenn du ko dàqal yàlla ci noonu rek ci da dàq ci yàlla carrément ba faaw daa dàq ci yàlla carrément ba faaw déedéet waaye dañ koy firi fàcce noonu ñuy def côté ba nga xam ne da cay mate moom melakaan boobu day sax ci yàlla azza wa jalla jalla wa ala waaye côté ba nga xam ne ak wàññi ko da caa nekk su boobaa day dàq ci suñu borom jalla wa ala lu mel ne pexe lu mel ne nax Eh, xeeti melakaan yooyu yàlla da koy melal ci boppam jalla wa ala yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa yamkuruuna wa yamkuru allah wallahu xayrul maakirin wallahu xayrul maakirin foofu boo xoolee melakaan yi dana nekk melakaanu mat su fekkee dañ ko utiliser dañ ko jëfandikoo ci Eh, jamonoy jàkkaarloo dañ ko jëfandikoo ci jàkkaarloo koo xam ne day jéema def lu mel noonu ci yow lu muy tekki lu ko waral mooy day wane ne ka koy def amul nekkut ko lottu ci jàkkaarloo ka koy jéema def lu mel noonu maanaam sunu borom tabaraka wa taala ka koy jéema nax tey wala kay jéema pexe ci kawam wal iyaadu billah ku mel noonu la shakk ci ne Eh, suñu borom tabaaraka wa taala jàmmaarloog moom ci melakaan woowu yi eh, loola day wane ne suñu borom tabaaraka taala lottut ci jàmmaarloog waajoo ji donte kenn mënut a nax yàlla wala nga jéem koo pexe ci kawam waaye ginnaaw day jéem a def lu mel noona suñu borom tabaaraka wa taala melakaanoo ko jàkkaarloo ak moom wan kone ko lotuma ci lii nga may def nii ma jàkkaarloo ci ak yow maanaam lottut ci suñu borom tabaaraka taala lottut ci. Eh, pexe ci kaw doomu aadama ji aha su boobaa melakaan woowu ci côté boobu ci lañ koy mel suñu borom tabaaraka kon day mel ne rek melakaan la boo xam da koy melawoo pour duma aw nit pour teengal ci aw nit pour jàmmaarloo aw nit jara bàyyi xel la kuy jéem a xareek sunu borom rek kuy jéem a xareek sunu borom tabaaraka suñ boroom jàkkaarlook moom ci melo woo xam ne day wane ne lottul ci fayu lottul ci jàkkaarloog kay jéem a kay jéem a def lu mel noonu parce que yàlla kenn mënta àgg ci moom sax fu ma laak ko jéem a waaye melakaan woowu day nekk melakaanu mat ndax kat koo xam ne ab buur nga ak genn wàññiku nekkul ci yow lépp loo xam ne rek nit mën na jaaree bañ wala jëmm mën na jaaree ba wàññi la su boobaa loola nga nekk nga nekk koo xam ne nekkoo fa koo xam ne da nga faa yor da nga faa faible da nga faa doyadi loolu moo gën a mat ci am xel bu xuma la sax teg si ci koo xam ne ci loo xamee ne am na ci ak côté boo xamee ne buñ ñu fa jàkkaarloog yow su boobaa ak néew doole mën naa feeñ foofu moo tax wa yamkuruuna wa yamkurullah ñoom dañuy pexe yàlla di pexe innahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda ñoo ngi pexe yàllay pexe innal munaafiqiina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum ñi nga xam ne ay naafiq lañ ñi ngi jéem a nax yàlla ba yàlla di leen nax parce que yàlla mi ngi feeñal seeni mbir nit ñi di ko xam ñoom ñu jàpp ne dañ nekk kenn xamu ko allahu akbar loolu la shakk ci de bu dee nax dong la te li jàppee nax ñoom jàpp te moo di nekk ci benn mbir te gëmoo ko nit ñi ku la gis jàpp na yow ci loolu nga nekk ngay nax nit ñi bu dee loolu la ñoom loolu teggeeku na ci ñoom parce que ñëpp xam nañ ne noonu lañ mel ñoom ci seen biir sax xam nañ ne baaxuñu xam nga loolu nax sa bopp la bil xaqiqa waaye nag su fekkee kenn du ko utiliser ci jamonoy jàkkaarloo ak jamonoy jàmmaarloo sam noon soo boobaa melal ko yàlla carrément loolu ak wàññiku la nam naxaate nii rek wala pexe nii rek te fekk amul benn sabab bu koy waral loolu la chàkk ci nekk wàññiku la ay pexekat yi naxaatekat yi loolu la chaque ci ne mi ngi mel ne rek ñi nga xam ne dañuy dugg ci groupe yi nga xam ne groupe yu bees la di nax nit ñi di jël seen alal hmm? di leen yónnee ay ordonnance yoo xam ne dañ koo créer rek dañ ko inventé wala lu yàgg yàgg la euh, di wane ne ñoom daal dañoo soxla ku leen dimbale te fekk la chaque ci ne loolu dara amu ci wala sax ñu jaare ci ñi nga xam ne ñooy admini groupe ba wala koy jàngale ca groupe ba di wax ne moo leen yabalak wala di wax mbir yu mel noonu bëgg a jaal jël ci ñoom bëgg jël ci doomu adama yi xaalis loolu la shakka ci ne nekkul loo xamee lu dagan la fil loolu na la dangay gis ñoo xam ne sax dañuy inventé dañuy nuru nuru lu góor ñii di nuru nuru lu jigéen loolu dafa xaram yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam na la'ana Allahu almutashabbihiina birrijaali mina nisaa la'ana Allahu almutashabbihiina mina rijaali binnisaa walmutashabbihaati mina nisaa'i birrijaal li Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam moo ko wax nee na yàlla rëbb na ñi nga xam ne dañuy nuru nuru lu jigéen ñi ku jël aw fotoom def ko def ko profil jigéen di wan man jigéen laa te moom góor la loolu lu ko gën a nekk nuru nuru wala sax mu jégg foofu yëpp buy wax ak yow di wax di yor melakaaru jigéen fil xaqiqa loolu dafa xaram shari'atul islam yàlla itam daa rëbb jigéen ñi nga xam ne dañuy nuru nuru lu góor ah yow yaa ngi nuru nuru lu góor te doo loolu na shakk ci ne jullit bu nekk war na ko wattandiku sa kam kàttan nasalullah salaamata wal afiya bokk na ci melakaan yooyu nga xam dañ koy teg pour mën a dégg melakaani sunu borom yàlla jalla wa ala mooy réegal yooyu mooy sifatullahi jalla wa ala tanqasimu ila qismayni subutiyatun wa salbiya فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه جل وعلا والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه جل وعلا melokaan sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala mën ngaa wax ne ñaari xaaj la wala melokaan yi ñi askan la Yàlla ñaari xaaj la melokaan yoo xam ne melakaanu sax la melakaan yoo xam ne melakaanu sax la ak melakaan yoo xam ne melakaanu dàqu la melakaanu rikkiku la su dee melakaanu sax mooy lan mooy yi nga xam ne suñ boroom da koo saxalal boppam jalla wa ala lu mel ne melakaanu dundu alxayu lu mel ne melakaanu xam-xam lu mel ne melakaanu kàttan yii dañ koy melal yàlla ci anam gi nga xam ne mooy anam gi mu yellee ci sunu boroom jalla wa ala comme niñ ko waxe woon waaye nag ko suñu ni ko cheikhul islam bi Taymiyya rahmatullahi alayhi waxee ci Majmu'ul Fatawa ak yeneen di téereem rek mooy dañuy fexe ba nasunuha an az-zunun al-kaziba lépp loo xam ne ay njort la njort yoo xam ne demewut noona dëgg dañuy fexe ba ñoŋal yi ñoŋal melakaan yàlla ay ki turam fexe ba aar ko ci njort yu mel noona bu la tuddal mukk mukk ak dund wala xam-xam wala kàttan sa xel dem ci sa njortu dem ci dundu mbindeef wala xam-xamu mbindeef wala kàttanu mbindeef la loolu bu ko xalaat loolu lu jar a bàyyi xel la jullit bi war na ko wattandi ko kem kàttanam danaa ci a def sax ak firi faa ci buñu ci sifaat al kooku dañ koy saxal yàlla dañ koy saxalal yàlla jalla wa ala ci anam gam yelloo ci suñu borom jalla wa ala ndax borom bi jalla wa ala mooy ki gën a xam boppam day mbindeefam kon ye ginaaw moo ko saxalal boppam kon lu wér la lu jar a bàyyi xel la aha bokk na ci ñaareel mooy melakaanu rikku rikkiku mooy hiya allati dafaa Allahu mooy melakaan yi nga xam ne borom bi jalla wa ala da koo dàqal boppam lu mel ne tooñ lu mel ne lot lu mel ne nelaw de loolu dafa dafa dàq ci dafa dàq ci suñu borom tabaraka wa taala borom bi nee wala yazlimu rabbuka ahada suñu borom jalla wa du tooñ kenn sa du tooñ kenn yàlla tekkiwul ci ne mënul tooñ am na kàttanu mën a tooñ de waaye da ko dul def ko xaraamal ci boppam ji yoog ñi tudde aljabriya aljahmiya da jàpp ne suñu borom tabaraka wa taala tooñ ci boppam daf ko mënut ghayru sahih loolu du lu wér suñu borom daa dafa xaraamal ci boppam tooñ waaye du loo xam ne lu mënul la ndax yàlla lu mënul fii amul lu mënul moom borom bi jalla wa ala loolu amul loolu jar bàyyi xel falaasifa yi nag philosophie yi loo gis mën nañ cee dugg ba dugal ci ay lënt wala yoo xam ne ay sikk sàkk la tax ñooñ jëriñu ñoo diglu loolu lu jar a bàyyi xel la kon yàlla jalla waala dafa tooñ tooñ dafa dàq ci moom waaye tamit li nga xam ne moo di lot dafa dàq ci suñu borom tabaaraka taala yàlla nu muy lotte yàlla amul lenn lu koy lottuloo jalla waala loolu jar bàyyi xel la borom borom bi laa yu'jizuhu shay'un fi samaawaati wala fil ard wa maa kaana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi samaawaati wala fil ard innahu kaana aliiman qadiira borom bi jalla wa ala amul lenn lu koy lottuloo amul lenn loo xam ne lu koy néewal lu ko tëla yàlla dara mënu koo ta jalla wa ala moo tax loolu jar bàyyi xel la waaye tamit du nelaw du gëmmentu laa taaxuduhu sinatun wala nawm allahu akbar waaye comme niñ ko waxee woon démb rek melakaan yooyu soo ko dàqale yàlla danga koy safa danga koy danga koy saxalal contraire am hmm. waaye nag contraire am googi dafay doon melakaan wu mat ci moom comme ni nga xamee ne melakaan wàññi ko woowee dafa dàq ci moom contraire am dafay doon melakaan wu mat sëkk wu sax ci moom suñ borom tabaraka wa taala li qayyumiyati likamaali qayyuumiyatihi jalla wa ala laa ta'xuduhu sinatun wala nawm likamaali xayaatihi wa qayyuumiyatihi jalla wa ala laa ta'xuduhu sinatun wala nawm borom bi jalla wa ala ak jubbanteem ak taxawe gi taxawe mbir ak dundam dundu gum dundu dundu gu muy xam ne du rëng du yox du wàññeeku du jeex mat gu mat sëkk taxaw te du masat néew doole ak nguuram looloo tax ak li nga xam ne moo di setantalam gi muy setantal mbir yi ak mbir yëpp nekk gi mu nekk ci loxoom mu koy saytu loolu mat gum mat ak kawe gum kawe ak dëgër gum dëgër looloo tax du nelaw waxuma la ak waxu du gëmmintu waxuma muy nelaw yàlla bu doon nelaw musiba xew mbokk jullit yi jalla waala xoolal adduna bi tey ni ko organisé su fekkoon am na lenn loo xamee ne am na benn laxsa boo xam ne suñu borom da ciy fàddu du seetantal mbir yi mbir yi du ko du ko dox na muy doxee kon bi dara du fi mën a nekk allahu akbar yàlla léppam léppam dafa tege ci ak seetantal dafa tege ci ak mat waaye li kamaali adlihi azza wa jalla la yazlimu yàlla ak maandoo mat gu mat sëkk moo tax du doon kenn jalla wala li beneen bi mooy li kamaali qudratihi وإحاطتها وعظمتها laa laa yu'jizuhu shay yàlla kàttanam mat gu mat sëkk ci bépp côté nag min kulli wajhin looloo tax dara mënu koo lottul wa jalla wa ala ndax li tax ñu wax loolu mooy li anna an-nafya al-mahdha laa yastalzimu al-madh aw laysa fihi sifa laysa fihi madh dàq rek dàq di dàq nii rek te la ngay dàq wutaloo ko contraire am maanaam di dàqal mbir mbir dara jëm nga di ko dàqal dara te loolu di ko dàq rek di ko dàqal rek ah te saxalaloo ko melaka eh, safaanu loolu nga koy dàqal lool a sekk ci ak tagg nekku ca loolu lu bàyyi xel loolu nag falasifa yi ñi nga xam ne dañuy yittewoo buntu philosophie ci wàllu ci wàllu pas-pas loolu la faral di def lu bare bare bari suñ borom du nangam du nangam du nangam du nangam du nangam rek waaw nekkul ci fii nekkul ci fële yàlla du du faatu yàlla du nangam yàlla du nangam di continuer di wax rek te yow malakaan yooyu ngay dàq safaanam dax saxalooloo ko ci yàlla ci anam goo xam ne anamu mat lay doon loolu lay chakk ci ne ahlu sunna wal jamaa duñ def loolu jar a bàyyi xel la moo tax ñoom ci buntu boobu sax yu yujmiluuna fi nafi wa yufassiluuna fi fi l isbaat bu dee ci buntu dàqal suñu borom jalla wa ala ay melakaanam yi saxut ci moom melakaan yi nga xam ne dafa xaraam ci moom melakaan yi nga xam daa ko ci moom dañuy boyal rek gis nga laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir ndax loolu mooy tariqatul qur'ani wa sunna booy dàqal yàlla lu yellul ci moom du fa nekk di firifacce di firifacce wala muy wala muy dugg ci li nga xamee ne si nii moo di ay mbir yoo xam ne daa sekk ci ne eh, ay débat rek waaye da koy lëmal waaye buy teqale nag buy saxalal yàlla day gis day xóotal lool ci ni muy firifacce ni muy teqale gis nga law anzalna hada alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah wa tilka al-amthaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun huwa allahu alladhi laa ilaaha illaa hu aalimul ghaybi wash-shahaada huwa ar-rahmaanu ar-rahiim huwa allahu alladhi laa ilaaha illaa hu al-maliku al-qudduusu as-salaamu al-mu'minu al-muhayminu al-'aziizu al-jabbaaru al-mutakabbir subhaana allahi ammaa yushrikuun huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwiru lahu alasmaa'u alxusnaa yusabbihu lahu maa fi samaawaati wal ard wa huwa alaziizu alxakiim gis nga amma bu dee dàq déedéet qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun lahu kufuwan ahad ah nga xam ne dafa nekk di firi fàcce dafa nekk di xóotal comme ni ko alfalaasifa comme ni ko comme ni nga xam ne mooy tariqatul mutakallimin loolu jullit bi da ko war a daw kem kàttanam kon melakaani suñu borom jalla wa ala noonu la mel moo tax annafyu rek maanaam iza nafayta iza nafayta as-sifaat as-salbiyya an illahi azza wa jalla fa yajibu an ta'taqida ma'a nafyiha i'tiqad يعني ثبوت ثبوت ضدها ثبوت ضدها لماذا؟ لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتها maanaam yàlla boo ko dàqalee melakaan yi nga xam ne melakaan wàññiku la da ngay saf da ngay saf da ngay fasaale matuk contraire lu safaanam nim saxee ci sunu borom tabaraka wa taala maanaam matuk contraire lu melakaan yooyu dafa doon loo xam ne dafa sax ci yàlla ci anam ga gën a yell ndax ak dàq rek mënta nekk ak mat lu dul dafa làmboo ak saxal loolu lu jar a bàyyi xel la loolu bokk na ci melakaan yi nga xam ne kazalika dafa bokk ci ñi mën a régal yi ñuy teg pour mën a dégg melakaani borom bi jalla wa ala euh, bokk na ci melakaan yi régal yooyu ñu teg moo di sifaatullahi azza wa jalla tanqasim sifaatullahi azza wa jalla ath-thubutiyya tanqasimu ila qismayn zaatiyyatin wa fi'liyya wa zaatiya tanqasimu ila ila thalathati aqsaam zaatiya maanawiya zaatiya ficiliya zaatiya xabariya wala nga ne zaatiya ixbaariya sunu boroom tabaaraka wa taala ay melakaanu jëmmam wala ay melakaan yi sax ci moom ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy melakaani jëmm xaajum ñaareel bi mooy melakaanu melakaanu jëf lan mooy melakaanu jëmmu azzaatiya hiya allati lam tanfakku an azzaati al-aliyyati jalla wa ala ay hiya allati lam yazil lam yazil al-baari azza wa jalla yattasifu biha wa la tanfakku anha abada fi ayyi xaalin min al-axwaal melakaanu jëmm yi mooy melakaan yi nga xamee ne dafa sax ci suñu borom jalla wa ala du masa tàqalikoo ak moom ci jamono ji nekk yàlla da koy melakaanu lu mel ne dégg ak gis lu mel ne dégg ak gis ndax yàlla am na jenn jamono joo xam ne danaan du gis wala du dégg wala jenn jamono joo xam ne danaan amul kàttan amul nammeel la day yuqal jenn jamono dana joo xam ne daan yàlla mënul def dara mënul def déedéet loolu kenn du ko wax def yàlla jamono ji nekk day mën a def dara wala mm, ñuy wax ne suñu borom tabaaraka wa jamono ji nekk eh, du am xam-xam déedéet yàlla jamono ju nekk day am xam-xam day nekk ci moom day sax ci moom loolu mooy mooy melakaanu jëmm melakaanu jëmm yooyu nag xoolee ñaari ñaari xaaj la ñenn ñi sax di ko def di ko def ñetti xaaj melakaanu jëmm yoo xam ne signification la maanaam du loo xamee ne jaam bi mën na caa doone mën na cee xalaate loo xamee ne day doon lu ñuy jàkkaarloo ci biti wala day doon loo xamee ne si ni melokaanu dëggantaan la day doon loo xamee ne si lu ñu yëg la lu mel ne li ñu wax léegi mooy sifaat maanawiya sifaat zaatiya maanawiya lu mel ne dégg ak gis xam nga dégg ak gis moom du lu ñu mën teg baaraam maanaam signification rek da lay doon rek même suñu dégg gi gis gi nag lu ñu teg baaraam maanaam la ngay déggee nag mën nañ ko teg baaraam moom lu mel ne nopp ci nun doomu aadama lu mel ne bët waaye gis ak dégg moom loolu signification la lu ñu tuddee sifaat zaatiya mooy lu luy nekk luy feeñ ci biir ci bit mooy sifaat zaatiya donte sunu borom tabaaraka taala rek melakaan yooyu comme niñ ko waxee xamuñ nu ko yàlla melakaanoo melakaanu déggam ak gisam nu mel xamee su ko waaye la muy tekk ci làkku arab laa bëgg a wax sifaat zaatiya maanawiya la muy tekk ci làkku arab laa bëgg a wax mooy loo xam ne lu am la ci loo xamee ne euh, lu am la ci signification mooy ci maana ci ak wund waaye du loo xamee nit ki teg baaraam la chaque ci loolu maana la rek. am lu ñu tuddee sifaat zaat sifaat zaatiya xabariya mooy sifaat sifaat sifaat yoo xam ne melakaanu jëmm la waaye xibaar moo ñëw ne yàlla da koo melakaanoo loolu mooy lan law lam yati xabarun yusbitu yusbitu subutaha wala law lam yati xabarun yuxbiru subutaha lillahi azza wa jalla lama asbatnaaha lillahi azza wa jalla su fekkoon benn xabaar ci alxuraan ak sunna ñëwut ci di ko saxalal yàlla kenn xalaatut di ko saxalal yàlla yàllaa ko xibaar akub yonentam lu mel ne sifatul yad melakaanu yoxo lu mel ne sifatul wajh melakaanu xarkanam lu mel ne sifatul aynayni melakaanu ñaari bët lu mel ne sifatu ndëggu melakaanu li nga xam ne lu mel ne sifatul rijl hmm, sifatul ay ndëggu yooya jaat al yusbitu aw yuxbiru subutaha an illahi azza wa jal subutaha azza wa jal xibaar ci boppam ay texte ñoo ñëw jaa at nusuus yuxbi tuxbiru jaa at nusuusun tuxbiru an subutiha lillahi azza wa jal ay texte ñoo ñëw de ko saxalal yàlla loolu melekaanu jëmm la loxo melekaanu jëmm la waaye texte boo ko xibaare xar kanam melekaanu jëmm la texte soo ko xibaare loxo niki noonu xarkanam niki noonu ndëggu niki noonu bët niki noonu melakaanu jëmm la yoo xam ne texte moo ko xibaare bu texte ñëwutoon di ko saxalal yàlla kenn sañu kenn sañu koo saxalal yàlla suñ borom jalla wa ala nee na bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yasha ñaari yoxoom dañ koo tàllal ndax yahudi juif yi qabbahahumullah dañuy wax ne yàlla ay loxoom dañ ko ngëx maanaam daa nay iyaazu billah la ilaha illa borom bi dina laqad sami'a laqad sami'a laqad sami'a laqad sami'a Allahu qawla alladhina qaalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya muy melokaan yu bon yoo xam ne yahuud yi ñoo koy melal yàlla di wax ne yàlla daa ñàkk ak loxoom dañ koo ngëx wal iyaazu billah borom bi nee na seen loxo lañ ngëx wal iyaazu billah bal ñi gën a nay ci kaw suuf ñoom ñu bon mooy ñu bon ñoo ñi nga xam ne dañuy melal yàlla ak nay te mooy yahuud yi ñi gën a nay ci kaw suuf ñooy yahudi te it boo xoolee ñoo fi ëpp alal boo xoolee waaye ñoo gën a nay ci kaw suuf na sunu borom tabaaraka wa taala moo leen bugale loolu wal iyaadu billah wa dudibat alayhim dillatu wal maskana la yàlla wax luñ am am am alal dañuy jàpp amuñ dara loolu nag mbugal mbugal yàlla féetewoo ko kaw moo tax ku leen di jéem a défendre da ngay nax sa bopp hmm? ku leen di jéem a défendre ñoom ñi nga xam ne gëmuñu yàlla yàlla wàcce woon ci ñoom ak téere mu yahuud muy al yahuud wan nasaara ñi askanoo ci Muusa ak ñi topp ñi askanoo ci Isa ah di jéem a wax naan ghayril maghdubi alayhim wala dallin hmm, yahudi ak nasara yàlla jubluwu ci ñoom ci laaya ji waaye laaya ji melakaan la rek kenn du ko jagleel yahudi bàyyi jullit ñi déedéet ñoom lañ ñoom lañ ko yàlla jagleel kon ñoom kenn mënu leen a raxas ban set wicc mënut a nekk parce que dañu dëng anam su fekkoon sax dañoo dañoo ànd yow ci ne laay yi waxtu waxtu ak ñoom waaye yeneen laay ci des nag yeneen laay yi nga xam ne borom bi azza wa jalla dafa tudd seeni tur ci boppam wala yéen tuddee seen bopp melal leen ay melakaan yoo xam ne melakaan yu bon la da ngay weddi yàlla xanaa kon jalla wa ala borom bi nee na latajidanna ashadda an-naas adaawatan lilladina amanu al-yahuda walladina ashraku yàlla nee na ki ñi gën a tar ak noonoo ci jullit ñi ñi leen gën a bañ mooy ñi nga xam ne al yahud ñooy yahud yi ñoo gën bañ ñi gën a bañ jullit yow nga bëgg leen a setal nag hmm? ak yi ñii ñoo ñi gën a bañ jullit ñi waaye ñi leen gën a xaw a ñi leen gën a jege ak bëggeel ak cofeel mooy an nasara mooy ñi askanoo ci Isa boo comparé ñaari ñaari ñaari kuréel yi mooy al yahud wa nasara nasara yi bay dugal chrétien yeeg catholique yeeg protestant yeeg orthodoxe yeeg ñoom ñëpp dañ ciy dugg ak seeni secte yu yu limu ñooñu boo xoolee nañuy jëflante jullit ñi moo gën a xaw a gën a jege ci cofeel ka yahud yi yahud yi xajoowuñ len na ci jullit ñi te loolu na ci misaal jamono ji jamono ju nekk yéen a ngi dégg Palestine ni ko Israël di def di dal ci seen kaw di rey seeni góor ak seeni jigéen ak seeni gone amul kenn kenn kuñ mën a bàyyi ngi dund ba seen école ya sax lañ fay jàngale mooy bu ñuy jàng li ñu mooy mathématique naan la bu ñaari julli taxawoon nga dóor seen biir si seen diggante bomb lan moo fay des loolu loolu kenn xamul ma kenn xamul lu mu doon kon ñooñu kenn mun leen a raxas mbokki jullit di loolu déedéet julli bi na wattandiku jaay diine wal iyaadu billah la alayhi salaatu wasalaam waxoon suñu joon yàlla tey moo am yabi'u diinahu bi aradin min ad-dunya min ad-dunya nit dana gont nekkub xëy nekkub yéefar wala mu xëy nekkub yéefar gont nekkub jullit eh, wala mu xëy nekkub jullit xëy xëy nit dana gont nekkub jullit xëy nekkub yéefar wala mu xëy nekkub jullit gont nekkub yéefar lu ko waral day jaay àddunaam day jaay diineem day jaay diineem ci marchandise mu suufe mu xeebu musiba la kon foofu la ñuy taxawa ni waxtu wi dab nañu kon sifaat xabariya danañ ci gën a ñëw bu subaak jàmm eh, su ko defee gën cee firi fàcce insha allah eh, kon loolu moo nekkoon jotaayu tey bi ñaan borom bi jalla wa ala wa defal ñu tawfiq te gën ñoo déggloo diineem allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba allahumma muqallibal quluubi sabbit quluubana ala diinik allahuma axsin caqibatna fi lumuuri kulliha wa ajirna min xizyi dunya wa cadaabi alaaxira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiira يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله